lépp dugg na nga xool fi jant bi sooyee woon mi ngi leer naññi desatul benn jeexe jeexatalutu benn xonq-xonq su boobaa nag laggal nga dem julli ji xam ne moom jot na moom nag foofa la commencé di dem di dem ba nga xam ne tey li ko dooree fi nga ko jullee ba fa ba fii fajar di xaree soo ko xaajoon ñetti xaaj première xaaj ba dem na première xaaj ba nag foofu la muxtaaram ma yem léegi-léegi mu jox la onze heures yi teg ay minutes léeg léeg mu jox la onze heures am na sax ñu wax ne mi ngi yem maanaam minuit moo waral kon kuy julli gexe li ko dooree foofa ba maanaam minuit wala li ko dooree foofa ba onze heures nangam mu onze heures léeg léegi mu nekk maanaam onze heures moyen dix mbaa moyen quart soo foofa julli rek maanaam yaa ngi ci biir muxtaaram gexe ña wax ne nag ñoom minuit la xem su fekkee ca wax jooja nga bokk li ko dooree foofu ba minuit foofu jullee tamit gexe yaa ngi ci biir moxtaar mi ndem demaloo ca mbooloo ma kon nag dëroori euh, moxtaaram gexe ngoog léegi nag mu des ñoom ñaar seen dëroori yi mu ne wa dëroori yu xumaa seen dëroori yu ñoom ñaar mooy bi maanaa timis ak gexe ila tulu'il fajri dem na ba ci xaruk fajar ñoom ñaar continué nañ di dem ba fajar xar bu fajar xaree rek nag seen daruri ba jeex na kon da ngay yëg ne timis a gën a gàtt muxtaar mais moo gën a gudd daruri ndax moom fi nga ko sëlmalee fi la daruri ba commencé di dem ba gexe jot mu xuus ci biir muxtaaram gexe di dem ba muxtaaram gexe jeex mu jaalar bi ko ànd ak moom ca daruri yu gexe ba di dem ba fajar xar kon gis nga ko moom daruri lu gudd la moo tax mu ne wa daruri yu ma seen daruri yu ñoom ñaar ila tulu'il fajari jëm na ba ca xaru fajar léegi nag kon waxtu waa ngoog mu des nag léegi suba wal muxtaaru waxtu wuñ tànn li subhi ngir tàbbal ci suba minal fajari mi ngi bàyyeekoo ci xaruk fajar mais fajaru sadiq ilal isfiraari jëm ba ca set ga al ala bu kawe ga mooy dem na daal ba bër set ba nga xam ne ku sa bër neex man ngaa xàmmee xar ak bëy waaye nag bu xawee lëndëm xam nga doo leen mën a xàmmee waaye bu setee rek ba nga xamee dara di sa rek xamal ne foofu nag la muxtaara ma yem wa daroori yoo daroori yoom ba moom moom suba ila tulu'i shamsi jëm na ba ca fenku jant ba bu jant ba xasee fenk rek daroori yoom ba jeex na moo waral su fekkee dangaa ngaa biddanti yéex a julli ba ba ngay julle jant bi fenk na booy julli yéeneel ne fas naa yéene fay bi maanaa suba gi parce que moom daroori yoom ba jeex na muxtaara ma jeex na waaye nag doo wax ne maa ngi julli suba foog nga yéene fay parce que ñaari waxtoon yëpp jeex nañ moo tax mu ne wal qadaawu fay fii jamii ci mboole yi ma tuddal la moo xam tusubaar la tàkkusaan la timis la gexe la suba la maa wara azalika mooy li nekk ci gannaaw moxtaar ak daroori yu lépp lu nit julli ci gannaaw moxtaar ak daroori yu su boobaa maanaam loolu lañuy tuddee fay loolu mooy fay kon nag képp kuy julli tusubaar wala ngay julli tàkkusaan te bi nga koy julleeg fekk na jant bi sona jàppal ne da fay parce que seen waxtu ya jeex na képp kuy julli euh, maanaam euh, timis wala ngay julli jexe te bi nga koy julleeg fekk na fajar xar na héeneel ne da ngay fay parce que waxtoom jeex na képp kuy julli suba te bi nga koy julleeg fekk na jant bi fenk na héeneel ne da ngay fay parce que ñaari waxtoom yëpp jeex nañ moo tax mu ne wal xaddaawu fay fii jameyaa ci mboole yooyu maa wara zalika mooy li nekk ci gannaaw muxtaar ak daróor yu fay daal mooy julli guñ tàbbal ci gannaaw muxtaar daróor yi kooku nag mooy fay tey nag boo bëggoon a dégg daal muxtaar danga koy jàppee ci ki jël saagam dem garage maanaam pompier ne dafa bëgg a dem Ndar wala mu bëgg a dem Kaolack wala mu bëgg a dem tuuba kooku boo amee paas am li ko gënal cette place lay jël cette place boobu mu jël nag ñetti place la am benn nga jël place kanam gi kooku nag mooy muxtaar moom lañ gën a bëgg mooy ku jël place ab kanam ci cette place yaay ki julli muxtaar te julli ko ca commencement ba mooy fi ñu ko noddalee rek fi mu jotee rek nga ko jullee te ku ne nag yaakaar naa foofu moo la gënal ñi ci ëpp rawatina buy naar naar moom kanamu oto rek ñaareel ba su fekkee ne léegi tamit nag da nga kanam bi da nga ko tardé yàlla dogal nga daje place su muxtaar mais da julli ci digg waxtu wi ki nga xam ne nag moom mooy ki julli ci muxtaar mais dernier waxtu wala julli fekk na muxtaar moom ki ket la la julli te mooy bu doon tusubaar fi nga xam ne fi la takki ndeer ba tolloo ak moom gannaaw bi ñu génnee bu bëccëg ba fa la ko dóor di julli kooka nag mooy ki dugg cette place mais nag dafa nekk ca gannaaw ga yàlla bu ñàkk sans sax dajee faak ñaar ñu xaw a am yaram ñu tànc ko mu nekk ci place ab digg ba kon kooku tamit xam nga ne nekkoon ca digg ba moo gënoon nekkoon ca buntu ba tamit moo gënoon léegi nag ki nga xam ne tey dafa ñëw fekk maanaam cette place ñu ne ko jeex na parce que place yi ñu doon jël yëpp jeex na te bii ma doon dernière mu jàllar bi ku nag dem ne ma ngay dugg Njaga Njaay wala Kaaria ne puusal ma toog yi daal ci la dugg xam ne place dëkk bu mu jàll dana fa taxaw jël ay client wàccee ñenn nga yendu ci àll bi kooku nag mooy daroor yu kon nag yaakaar naa ne li ñu taamu woon ma doon daal cette place ta ba jël première place bu la rawee nga jël deuxième bi bu la rawee bala raw la nag nga door a jël maanaam dernière ba nekk ci ruq ba tabarkàlla nag bu la rawee ba raw la nag nga am ngànta door a mën a jël nag maanaam njaganjaay kon nag lii daal mooy muxtaar moo tax yonent bi firi ko ne julli ci waxtu mu ne maanaam ngër ngërmande la julli ci digg waxtu mun a mënde la waaye mun a julli ci dernier waxtu kooku nag moom njëggal la kon nag da yëg ne ngërmande moo ëpp doole yërmande yërmande tamit moo ëpp doole njëggal yërmande ngërmande rek laa lay jox li lay xamal ne ngërmande moo ëpp doole yërmande li la koy firil mooy maanaam bu feetu indépendance xewee xam nga ñaareel saa yu feetu indépendance xewee rek président bi moom dana xam ñu muy takkal garaat xam ne dañoo rafetal seen liggéey mu jàllar bi ku kenn ku nekk mu akolaat la ci sa leex yëkkati maanaam benn garaat takkal la ko sa morom yi sa sa sa morom yeeg sa doom yi ak maanaam sa am di jàmbo yi di la seetaan ci télévision bi kontaan trop waaye tamit saa yoo xamee ne feetu indépendance jot na dana am ñu mu yërëm gracier leen ñu génne leen ca kaso ya ñoom ñaar ñëpp nag ki ñu gërëm ak ki ñu yërëm ñoom ñaar ñëpp dañuy ñibbi seen kër waaye duñ bokk nu ñu ñibbee kon kële dañ koo yërëm génne ko ci kaso gi muy ñibbi bu ñu demee da ngay dégg mbaa sonnoo loolu kay mooy mbaa sonn nga kaso kay ku ci jógee ko sonn nga ànd ak yërëmtalu jeex ànd ak tilim kële nag moom moom dañ koo yërëm yàlla bi ko mu sol yëre yu rafet ñi akolaat ko takkal ko garaat ngir gërëm gi ñu ko gërëm moo tax yonent bi ne julli ci njëlbeenu waxtu kon ngërmande la julli ci digg waxtu moom yërmande la julli ci waxtu moom jéggal la kon nag ku ko man del julli bi maanaa ca njëlbeenu waxtu wa bu la faatee ba faat la nga julli ca digg waxtu wa su la faatee ba faat la nga door a julli sax sa dernière ba waaye nag bañ a dem di julli ci daroor yu su fekkee bokkukee ci borom ngante yi ñu war a wax ne ñoo war a am daroor yu moo tax muy wax ci nii loolu ne waman axara képp ku yéexe asalaata julli xatta xaraja ba génn waxtuwaa waxtoom wa kooku de fa alayhi war na ko zanbul bàkkaar azimun bu màgg képp ko war a julli xaar ba waxtu wa passé ngay door di julli ah kooku nag moom dëgg la xam na julli waaye na bàkkaar bàkkaar bu mag ndax kat yonentu bi laajoon nañ ko ne ko ayul amali afdalu mu ne ab asalaatu fii waxtiha ñu ne ko waaw jëf yi ban moo ci gënal yàlla mu ne mooy julli ci njëlbeenu waxtu wa loolu la yonentu bi waxoon julli ca waxtu wa moo gënal yàlla ci mbooleem jëf yi ñuy def moo ko gënal woor moo ko gënal joxe asaka moo ko gënal xaj màkka moo ko gënal moo ko gënal <laughs> moo ko gënal lépp su ko defee nag julli ci njëlbeenu waxtu kon am na doole ñu ne ko waaw gannaawam bu ci tegu mu ne ko baaxee say waajur birrul waalidayni ñu ne ko gannaaw baaxee say waajur bu ci tegu mu ne mooy maanaam jihaad ak jihaadu fi sabilillahi kon gis nga julli ci njëlbeenu waxtu fi ko yonantu dugal ran bi mu dugg te mu jiitu leen ñoom ñëpp ci ngay xamee ne julli ci njëlbeenu waxtu am na doole moo ëpp doole jihaad moo ëpp doole baaxee waajur moo ëpp doole mbooleem xeeti jaamu yàlla yu ñuy defal yàlla moo tax nag kon waman axara képp ku yéexe asalaata julli xatta xaraja ba génn waxtu wa fa yi war na ko zanbun bàkkaar azimun bu màgg ñu ne faw mu ne ah illa an yakuna ndare mu nekk naa naasiyan di aji fàtte ko su fekkee daf ko fàtte ndax doomu aadama na dañ koo bind ci fàtte te yonentu bi nee na sama xeet wi yàlla yëkkati na xalimbaag dogal ci ñoom ci ñett kuñ forcé ba def loola loo bëgg toona def ba nga def ko amoo ca bàkkaar lépp loo xam ne tamit danga koo fàtte nga def ko amoo ca bàkkaar loo waroon a def defuloo ko ci fàtte amoo ci bàkkaar ba ca tegu nag mu ne mooy koo xamee ne nii bi maanaam dafa def dara fekk mësooragul fekk ba muy mësooree lépp lu mu def ko bind luñ ko ca bàkkaar moo tax mu ne kon illaan yakon rek mu nekk naasiyeen di aji fàtte kon fàtte nganta la fàtte julli ba waxtu wa passé loolu moom xamoo ca benn bàkkaar naa néew na sax ko xam diine ku muy dal ndax ñaareel ñi am diine pire su waxtu jotee te julliwuñ dañuy yëg ne dafa mel ni ay saako yu suuf sax lañ leen sëf ngi dañuy yëg ne dañu diis am na lu ñu waroon a def lu ñu defut ñaareel ba nag aw naa iman mbaa muy aji nelaw képp koo xam ne danga waroon a julli nga fàtte ko nelaw te fekk na bi ngay nelaw waxtu wi dëgg ma gutoon ndax bu dëgg ma lee nelaw yoo d'accord la su boobaa nag dangay ngay xam bàkkaar loolu nag danaa koy misaalee ci ñi dem gàmmu xam nga dem ci gàmmu ga fanaan fa ba fajar jot ay cinq heures demi gàmmu gi tas nga yegg si rek au lieu que nga dem jàpp xaar ñi noddu fajar nga dem julli ji mais nga ñëw rek tëdd xam nga kooku moom booy tëdd rek danga nga doo doo gaaw a yeew parce que mën ngaa dem ba midi ngay door di yeew kon yooyu nelaw yaa ci d'accord te nag boo naree dem fekkee ji gàmmu mu nar laa jural faat waxtu jërëtul dem ndax taxawee julli ca waxtu wa moo ëpp doole fanaan ci gàmm kon nag ku ci fanaanati gàmm bul tëdd ci sa lal mukk lu dul da ngaa jooxe waxtu yàlla yu ba pare door di tëdd su ko defee nag heure bu la yàlla yemale balaa tusubaar fekk moom yeewu nga mu nga kon nag waaye nag su fekkee da nelaw ci heure ba nga war a nelaw seytaane man la nga biddanti ba nga yeewoog suba jot na ba bi fenk nga julli ca biti waxtu wa kooka xamoo ca bàkkaar kon nag mi ngi noonu looloo waral fuqahaw yi di bañ julli jeexe ba pare toog fa di waxtaan mbaa nga toog fay seetaan télé sharia dafa bëgg booy julli jeexe rek li nga man ci la nga def ko teg ci safaa witar dem gaaw tëddi lu tax ñu ne gaawal a tëdd ndax gaaw a tëdd mën na laa yóbbu ci gaaw a yeewu waaye yéex a tëdd di ataaya nekk fa ba une heure jëm deux ngay door di tëdd mën na laa yóbbu ci yéex a yeewu yéex a yeewu mën na laa yóbbu ci yéex a julli suba te loolu tamit bàkkaar bu rëy rëy la su laaye nag li ñuy bañ lépp ci guddee tëdd nekk fa maanaam julli gee di waxtaan mbaa seetaan tele lépp lañ ca bañ lépp waxee la ba mooy rek biddanti ba bañ a julli suba ca waxtoom ba waaye bu loolu lépp dàqoo su fekkee yow bokk nga ci ñoo xam ne loo guddee guddee tëdd buy waxtu way jot fekk na yeewu nga su boobaa loo guddee guddee tëdd dara nekkut ca loolu nag ji ko man bariwut yombut kon nag teel tëdd daal moo gën a baax moo gën a tamit lémtu ndax balaa waxtu waa jot fekk moom yeewu nga nga mën a fexe ba julli waxtu wa ca waxtu wa ndax julli kat ci waxtu dafa am doole mais sàgganee waxtu bàyyi ba mu passé amuloo benn nganta wala ngantay caaxaan yoo xam ne yaa ko keree nga door di ko julli boroom xam-xam yi nee nañ kooku ku ko def moo gën a rëy bàkkaar nit ku ànd ak waajuram wu jigéen fanweeri yoon yaakaar naa loolu nag fa la bàkkaar mën a yem julli ci biti waxtu temps benn nganta bàkkaar ba day na nit ku ànd ak waajuram fanweeri yoon su ko defee nag kon waxtu yaa ngóog ngant yi kon mi ngi noonu ñaar la ci tudd waaye des na yeneen yu bari boo demee ci yeneen téere yi dañ la ko limal yeneen ngante yi bokk na ci ab yéeféer la woon mu yéex a tuub toog a toog ba nga xam ne tusubaar julli nañ ko toog lu yàgg mu door a tuub ba mu demee bay sangu bay ñëw di julli fekk waxtu waaw moom passé na moom waxtu yu mu tuubee rek faw mu julli ko moo xam ba muy dem bay laab sax ba pare fekk na waxtu wa passé waxtu wa moom fokk mu ko kooka nag julli googa mu julli ca biti waxtu wa te fekk na maanaam ngànt gi mu yéex a tuub moo ko waral ak sanguma kooku moom xamu ca benn bàkkaar ñaareel ba mooy jigéen gu yore woon reegal wala mu yore woon dereeti gësin yàlla dogal deret ja yéex a dog toog na daal ba nga xam ne julli nañ ci subaar ba ci kala deret ja door a dog yàlla dogal mu dem sangu ji ba muy pare fekk ma ngi ca dernier wu muxtaar ma wala ma ca ceti waxtu wa kooku moom bu paree nag day dem julli gi tusubaar julli tàkkusaan fekk jant bi soxagut moom mi ngi seen mbir waxtu ya su ko defee nag kon kooku yéex gi mu yéex a julli waxtu yooyu xamut ca bàkkaar ndax ngànt la loolu la bokk na ca ngànt ya mooy xale boo xam ne dafa yéex a masoor toog na ba nga xam ne maanaam julli nañ tusubaar ba ci kanam muy door a masoor door di ko ñëwal mu dem bi sangu ji ba muy pare fekk maanaam tusubaar passé na mu dem julli ca daroor yu ba kooku tamit xamut ca benn bàkkaar moo xam tamit tàkkusaan la ko def mu julli ko ca dërër yu ba kooku tamit amu ca benn bàkkaar ndax yéex googu moo ko ci war a yéexal bokk na ki tamit ki xëm ba muy ximaliku fekk maanaam ma ngi ca wetu dernier waxtu wa su boobaa tamit waxtu woowu tamit mu ximaliku na dem gaaw jàpp mën koo julli mu ngoo kon daal yooyu la ñu lim ca nga ca ngànte bokk na ci tamit koo xamee dafa yore liggéey boo xam ne su ko bàyyee bakkan mën na caa faatu wala alal ju bari yàqu ca mi ngi mel ni tey médecins yi nga xam ne tey ña ngi ca bolog yi di opérer andiñ lañ la benn benn malade boo xam ne cas urgent la nga jàll bi ku nekk ca di ko toppatoo ba nga cay pareek fekk waxtu wa moom passé na nga julli ca biti waxtu wa maa nga julli ca dara riiw ba kooku moom xamoo ca benn bàkkaar mais yool sax nga cay am ngir taxawee ki nga xam ne yaa ngi ko doon taxawee bakkan ngir di ko sooyee ngir mu dund ak yeneen ya ca aju waaye nag ñu déggee ci ne nekk sa tool di bay du ngànta soo amee diine booy dem yóbbaaleel ndoxam jàpp fu tusubaar fekkee la ca tool yi nga jàpp bu la fa tàkkusaan fekkee nga jàpp boo naree guddee timi sax nga jàpp door ñëw su ko defee tamit ka nekk magasin di jaay du ngànta su waxtu way jot rek na bàyyi lépp lu mu doon def yàlla di ko jàpp julli door a continuer waat ca njaayam ma ndax dana tax loola mu doon def mu barke. Xaadimu Rasuul daana wax ne lépp lu nit di def ba waxtu jot bàyyiwuloo ko nga continuer di ca continuer rek booba liggéey moom dootul xamati barke. waaye nag su fekkee da nga bàyyi waxtu wa jot nga bàyyi li mu doon def dem julli ji loola nga naroon a perte sax yàlla dana la ko ko ab barke. te nag barke nag jëmm la maam xalifa du jëmm waaye ju mu nekk ñu xam ko. kon nag yaakaar naa ne daw barke moo ëpp dal daw bénéfice bu bëri ndax bénéfice bi ngay daw ak client bi ngay xëccoo ba tax ngay faat waxtu yi xamuloo alal ja da ko alaloo wala déet kon nag waxtoo ngoog lu jar a bàyyi xel la ñi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon nag yooyu lenn la ci ngànte yi la waaye ngànte yi lu bëri la su ko defee nag léegi dafa am ay waxtu yuñ tere ku fa naafi la waxtu yuñ tere ku fa naafi la nag la bëgg a jàngale nii ku nag ku nekk nag war na koo bàyyi xel ndax bu heure ba jotee bu mu fa naafilaati moo tax mu ne walaatu salla defut julli naafilatu naafila baada salaati subhi gannaaw jullik suba fu ñu xasee julli suba fajar xar nga xas julli suba ba pare amuloo droit naafilatee fi ba kañ mun a ila irtifaa'i shamsi dem ba ca yëkkatiku jant ba fi ñu jullee suba ba bay jant bay doxee ba ay côté neuf amuloo droit naafila fa looloo waral ngay gis jullig korite tey naafila la ak jullig tabaski yi moo waral ñi koy yéexe bàyyi ba jant bi fenk ba yëkkatiku ñi door door a di ko julli ji dañoo bañ dugal ko fuñ si ku fa naafila léegi nag dafa boole ñaar yuñ sib moo séq benn bu li ko doree fi nga jullee suba ba fii jant bi di fenkee mais fenk gut heure boobu yépp sib nañ ko fa naafila mais nag heure bii jant bi fenk moom xaraam na ku fa naafile fekk bay jant bi fenkee ba jeexal tàkk bu jant bi fenkee ba jeex tàkk ñu sib ku fa naafilaati fekk ba muy doxee lu sori ba yoor yoor ba maanaam dugg jëm ay 9 jëm 9 heures demi foofa nag la ñuy door a bëggee nga door di fa naafila waaye jëmmi jant bi heure ba muy fenk moom bëgguñ ko fa ku fa ku fa julli moo waral xatta boo doon jàng alquran ba hegg ci aayab sajada muy aaya yi ñu war a sujootal fekk jant baa ngi fenk doo ko sujootal ibnu omar nee na julli naa ci gannaaw abubakar ak ci gannaaw omar ibnu xataab ñu jàng ba hegg ci aaya boo xam sajada waaye bañ ca heggee ñoom ñooñu maanaam sujootaluñ ko naka noonu boo fi xamoon ab néew heure bi jant bi fenk kenn du fa jullee néew lu dul ñi ragal ne néew bi kat buñ ko julleewut mu yàqu su boobaa nag daruriyatu mooy tax ñu mën koo jullee heure ba jant bay fenk ndax ad daruraat tubixul mahduuraat kon nag ñaar yu ñu sib moo séq maanaam fo xaraam moom daal fi nga jullee suba ba fa jant bi fenkee bu fa naafila heure ba muy fenk nag moom rawatina bu fenkee ba pare sib nañ ko fa naafila feek ba muy demee ba ba ba yëkkatiku ba nga xam ne yor yor bi ma ngay dugg kon nag ñetta ngoog ci yuñ sib ko fa naafila muy waxaat beneen wa ba'da salaatil asri gannaaw jullik tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ci mazhabu malik ila salaatil maghribi jëm ba ba ñuy jullee timis lam wax fee rek la ko waxee foofu da koo boole dafa bëgg a wax ne fi nga jullee tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ba bay jant bi soyee waaye heure bi jant bi so xaraam na ko fa naafila boo fa xamoon am néew doo ko fa jullee lu dul nga ragal ak yàquteem boo fa doon jàng ayab sajada doo ko sujjóot waaye nag bu jant bi soxee ba pare tamit sib nañ ko fa naafilaati feeg ba ñuy jullee timis ndax fi jant bi sooy fu ñuy jullee timis naafila xaju fa boo fa nekkee ne yaa ngay naafila rek mën ngaa fàttal waxtu timis wi kon nag boo bëggee naafila xaaral ba nga julli timis ba pare nga door di fa naafila loo bëgg nga naafila ko foofa su ko defee nag kon ñaan ba tey banee na ngoog mu des bii nag muy wax waxoon na ko waaye dafa am lu mu ci bëgg a yi mu ne wa tuloo tulu'il fajri gannaaw xaru fajar te bu ñu xasee salaatu xayru minan nawmi sib nañ ko fa naafila faw mu ne ha ilal wirda ndare ab dog li naa imin ñeel aji nelaw anhu dog ba luy dog loolu mooy dafa amoon ku baaxoo woon bët bu set balaa tëdd wala bu tëddee ba guddi gi xaaj jëm ay quatre heures dana yeewu naafila fa fukki rakaa wala mu naafila fa juróomi rakaa wala daal lu yàlla man ko moo xam ñaar la sax baax na yàlla dogal nag tey mu sonn xam naa ci liggéeyam julli jeexee rek jàllar bi ku tëdd yi nelaw ba mu tëddee nelaw nag ba mu yeewoog dégg ñiy salaatu kooku nag may nañ ko mu julli dogam booba mu daan julli ñaari rakkaa la ñeent la juróom la mu julli ko fa ba pare gaaw julli ñaari rakkaa yi fajar gaaw door caa teg ñaari rakkaa yi suba su ko wóoree na bër du set ca diggante ba waaye nag su fekkee ba mu yeewa fekk na salaat nag ba bëri ngi bëgg a set xam ne dara xaju fa ñaar rakkaay fajar sax xaju fa boo ko fa naree julli sax fekk bër set kon bàyyil sax ñaar rakkaay fajar yi bàyyi dog ba su ko defee nga julli ñaar rakkaay suba yi nga bàyyi xaar ba jant bi yëkkatiku nga door a julli sa ñaari rakkaay fajar ya ñaar rakkaay fajar moom lu foor la bu la faatee da ko fay fekk bay tusubaar di jotee waaye bu tusubaar xasee jot nag passé na kenn dutu ko fayati kon nag mu ngoog borom ak doga ngoog mu ngi noonu waaye koo xam ne na yow yaa nelaw ci sa coobare bàyyi dog ba bëggoo ko woon a julli boo xeewoo heure fajar timit doo fa julli ci dog ba waaye daf fekkoon da nelawoon ngir ngànta sonn te baaxoo nga dog bi bëgguloo mu rëcc la nga nga eewu heure bi ñuy salaatu kon nag foofa mën nga faa julli julli fa dog ba dara du fa nekk moo tax mu ne ilal wér da ndere dog li naa imi ñeel aji nelaw xan walis dog ba foofu dee moom bañuñ ko fa waaye boo xasee julli ñaar ñi xas maanaam salaatu xayrum na naw mi ñaar rakkay fajar rek lañ may nga julli ko fa looloo soo julee ñaari rakkaayu fajar ci sa biir néeg gannaaw bi ñu salaatoo dëgmal jàkka ja même boo demee doo def tahiyatul masjid boo ñëwee da ngay toog wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñeenti yoon bu imaam taxawalee suba nga ànd ak moom su fekkee nag dañoo salaatu rek nga gaaw daaw dem ca jàkka ja fekk dafa goo ñaari rakkaayu fajar soo ñëwee fekk taxawalagul julleeg suba gi gaawal nga def ñaari rakkaayu fajar su ko defee nag léegi bu jeexee bu imaam taxawalee suba ga nga nekk ca su fekkee tamit defaguloo ko nga ñëw fekk ñi taxawal julleeg suba bàyyil ñaar rakkay fajar ya te nga ànd ak maanaam suba gi soo jullee suba gi ba pare nga bàyyi ba jant bi fenk ba dox loo xam ne yëkkatiku na nga door a julli foofa ñaar rakkaay fajar waaye daal dama bëgg a wax soo julli woon ñaar rakkaay fajar sax sa néeg soo ñëwee ci biir jàkka ji amuloo droit naafila tey fa soo ñëwee rek da ngay xaar suba gi su ko defee bu suba gi taxawee nga daan ànd ak moom moo tax sax bu jee masa bu Malik ñoom dañoo jàpp ne tahiyatul masjid naafila la moo waral sax foofu doo fa mën a def tahiyatul masjid léegi nag fi ñu sib tamit ba tey bokk na ca wa inda juloosi imaamil jumuati ak fa toogal imaamu jumaa ja alal bari ca kaw minbar ba imaam bu xasee taxaw ca kaw minbar ba commencé na xutba wala commencé gut rawatina mu dem ba ca dernièru xutba ga foofa nag ci mazhabu Malik sib nañ ku fa julli ku fa naafi la liñ bëgg rek boo ñëwee toogal rawatina nag ku toogoon yaa ngi toog toog a toog a toog ba imaam commencé taxaw di xutba te yow yaa ngi woon ci biir jàkkaay nga ne maa ngi jug julli kooku sax lañ gën a sibati moom kon nag kii dugg si tamit ci mazhabu maalik fekk imaam ma ngi ca kaw minbar ba kooku dañ ne ko na toog waaye bàyyiwuñ ko ak loxoy neen boo demee ci aadaabul masjid bu Seydil Hadji Malick mu ne su boobaa wax nañ ko ne mën naa wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala bar benn bu ne ñeenti yoon su ko waxee am na yoolab ku dawal ñaari rakka yooyu mu naroon a nuyoo jàkka ja bu dee nag dangaa sukkandiku ci saydu saabiq mi nga xam ne moo liggéey fiqhu sunna moom d'accord na ne boo xamee ne ni imaam ma ngi ca kaw min barba commencé na xutba commencé gut sib nañ ko fa naafila waaye moom dafa ne tahiyatul masjid du naafila moo waral moom mu ne may nañ la soo ñëwee nga nuyu jàkka ja ñaari rakka te oyofal ko moom saydu saabiq loolu la gëm waaye nag bu dee masa bu maalik ñoom dañoo jàpp ne lu dul farata rek naafila la moo waral boo xasee ñëw fekk imaam ma nga ca minbar ba toogal waaye bàyyiwuñ la ak loxoy neen man nga koo remplacer lii ma wax la subhanallah walhamdulilah wallahi la wallahu akbar seen sukkandikuwaay nag moo doon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mos a taxaw di xutba benn waay bu ñuy tuddee salik ñëw bëgg a toog yonantu bi ne ko jugal nga julli ñaari rakka te oyofal ko léegi nag ci la bari jëlee ne kon nag ku fekkati imaam di xutba mën ngaa julli ñaar rakka te oyofal ko nuyoo ko jàkka ji ibnul arabi borom xam-xam bu mag la ci mazhabu malik mu ne salik moomu boo gisee yonent bi ne ko jugal nga julli ñaar rakka te oyofal ko da ko doon yar ngir ku nekk ci dëkk ba ci madinatul munawwara toog a toog ba yonentu yàlla muhammad tam lëmmu sallallahu alayhi wa sallam taxaw di xutba ngay door a dugg ca jàkka ja bëgg a toog yonentu ne ko jugal nga taxaw ngir niñ gis la yëg ne xam nga lu mat yeddaange moo waral kooka ba ni mu génn àdduna ña daan njëkk ca jàkka ja lay bokk waaye mosta bokk ca ñay tardé waaye ba ko yonentu bi waxee tamit ba ni yonentu bi génn àdduna gisuñ benn xadis bu ñu wax ne yonentu waxaan na ko keneen kon yonentu da ko doon yar mais yaraale na tamit ñeneen ñi nga xam ne ña nga woon fa ñëpp fekkee ko kon nag ku toog xam ne ku dem ci njëlbeenu jumaa xam nga yoolab ku jaamoo yàlla lu tool ni gëléem ku dem ca waxtu ñaareel wa am nga yoolab ku jaamoo gàtt xam maanaam nag la wala ma ba ba ci xar bay bay yoolam teel ba ku ca dem xam nga ku yoo ku jaamoo yàlla ganaar ku dem nag ca ba am nga yoolam nen yow nag nga toog ba yoolam nen dese la te mooy taxaw fi imaam di xutba ngay dootu di ñëw xam ne dara des loolu bëgg a taxawal mu ne looy taxawati kon kay toogal rek yow kay yoolam nen rek nga toog comme xaar nga di caaxaan wala nga nekk ci yeneen ba yoolam maanaam gëléem faat la yoolam nag faat la yoolam gàtt faat la ba xattaa yoolam ganaar faat la ngay door di am yoolam nen toogal kon su ko defee kon nag loolu mooy masax bu Malik waaye boo gisee keneen def leneen tamit bu ko yedd da koo teg ci maneen yeneen masaahib bi demee ni saafi yu ñoom d'accord nañ buy imaam di xutba nit ñëw julli waaye bu dee ci bu Malik moom d'accord ci da nga ñëw toog waaye bàyyiwut la ak loxoy neen benn bu ci nekk mën nga koo mën nga ko mën nga koo remplacer subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala akbar benn bu ne ñeenti yoon mu des nag rek analyser ci xel buy ci xel waxtu yi ma wax ne dañoo sipki ci naafila lépp soo ko calculer passé wul ñeenti waxtu te bis bi yëpp boo ko seetee vingt quatre heures la ñaar fukki waxtu ak ñeent ñu jël ci lu dul ñeenti waxtu rek ne la nañ la ko ci naafi la waaye kon yow mi nga xam ne yaa bëgg a naafi te bëgg yool dëgg jëlal li nga bëgg a buy téeméeri rakkaa baax na buy junnee rakkaa baax na nga fexe ba tàbbal ko ci ñaar fukki waxtu yi amut coow te bañ koo dugal ci ñeenti waxtu yi ñu xas am coow ba pare fekkee yool rek ngay wut kuy wut coow nag moom kenn mën wax ak moom moo tax mu ne kon wa inda juloosi imaamil jumuati fa toog ak imaamu jumaa ji alal min bari ca kaw min bar ba foofa ci mazhabu malik kenn du fa julli boo ñëwee da ngay toog wa baadal jumuati ak gannaaw jumaa buñ jullee jumaa ba pare tamit kenn du fa naafilaati xataa yaxruja ba ta génnee minal masjid ci jàkk ja moom kay buñ xasee julli jumaa ba pare rek boo bëggee naafila demal ba ñibbi sa kër noonu la daan sayyiduna muhammad daan def bu jiite xan nit ñi ba pare sallallahu alayhi wa sallam bu demee këram balaa def dara rek daal di julli mu bëgg naafila moo tax nag alquran nañu bu ngeen paree ci jumaa gi dem leen ñibbi ngeen dem liggéey yi moo tax mu ne fa ida qudiyati salaatu fantashiro fil ardi lu ko tegu wabtaxu min fadlillah mais waxuñu nekk leen fa di julli rawat na nag boo nekkee ku ñuy roy ñi pare jumaa ngay jullee ci ay rakkaa ñi xamul dañuy foo ne lii ci jumaa ji la bokk kon nag mu ngoog yi yëpp daal ñi sib ci masaabu Maalik boo nekkee kuñ cay roy daal bàyyi ko moo gën ndax dafa bëri ñoo xam ne xamuñu dañoo foog ne kuy def la muy def rek baax na su ko defee ñu roy ko te boobaa tamit tabarkàlla tabarkàlla la cee war dafa cay nekk kon nag yuñ ci ba naafilaa ngoog moo tax mu ne walaatu salaat day fut julli naafilatu naafila ba'da salaati subhi gannaaw jullik suba ila irtifaa'i shamsi jëm ba ca yëkkatiku jant ba wa ba'da salaati al asri ak gannaaw jullik tàkkusaan ila salaati al maghribi jëm ba jullik timis wa ba'da tuluu'i ay fajri ak gannaaw xaruk fajar ilal wirda ndareb dog li naa imi ñel aji nelaw xana walis dog ba te fekk salaatu nañ mën na ko faa gaaw julli waxen da juloo si imaamil jumaati fa toog ak imaamu jumaa ja foofu tamit kenn du fa naafila da ngay def rek toog jàng subhanallah walhamdulillah bu ko defee loolu la xalal min bari ca kaw min baat ba wa baadal jumaati ak gannaaw juma xataa yaxruja ba ta génnee minel masjid si jàkk ja ngeen tasaaroo su boobaa nag lu la neex man nga koo ti fekk nit ña ñibbi nañ kon nag bu la waxee waxtu yiñ sib ku fa ak yi ñu tere ku fa la dana jaadu tamit nag nga xam tamit place yiñ bañ ku fa julli dafay xam ci place yoo xam ne tamit nag tere nañ maanaam nit di fa julli euh, bu ko defee nag yooyu baax na ci nit ku nekk mu xam place yiñ tere ku fa julli place yiñ tere ku fa julli dana mat juróom-ñaari place bokk na ci li ñuy tuddee sën rawatina buy sën bu bees bu ñuy tuur mbalit ak salte ya foofu kenn du fa julli naka noonu fi nga xam ne fi la ñu gàtt yi nga xam ay xar la ak i bëy ndax loolu sobee la seen deret yooyu génn ca kii ga kenn du fa julli naka noonu yoon wu ñuy aw dàll ya di ca aw di ca bàyyi ay sobe ñu koy tuddee maanaam diggu yoon kooku tamit kenn du ca julli naka noonu place yi nga xam ne gëléem dafa baax di fa goor fa lay fanaan bët bu set bu xëyee demaat fa ndax ñaareel gëléem fu muy goor rek dafa fay bàyyi sobe foofa kenn du fa julli wuuteeg nag nag si gét nag yi goor ak maanaam xar yeeg bëy yi muy gétt ak bëy ak gétt ak xar ak bëy ak nag kooku moom mën nga faa julli waaye nag foo xam ne gëléem a koy def moom kenn du fa julli naka noonu kaw néegam yàlla ba kaaba ga li muy sell sell soo xéegoon ba ca kaw kaaba ga tamit boo jullee xamoo julli moo tax boroom xam-xam yi daan jame ne ana kan mooy ki njàpp ndox mi gën a sell ci ndox yi jàllar bi ku taxaw ci nii bi gën a sell ci néegi yi julli taxamut julli ñu ne kan la ñu ne mooy ki jàppee ndoxam sam-sam moo gën ci ndox yi ba yonentu bi ne zam-sam li ma suri ba la mu jàllar bi ku taxaw ci néegam yàlla ba julli ñu ko ko xamut julli ndax julli jubliwut fenn su ko defee nag yooyu dafa bokk ci place yi nga xam ne duñ fay julli naka noonu tamit jàngu yi yi nga xam ne dañ fay baax di fa dajee rawatina su fekkee da nga ragal sobe kooku tamit moom dañuy bañ ko fa julli su fekkee ne nag buñ tëj la yàlla dogal taw bi dàqe la nga dem dugg fa fekk nga gis ne amut sobe foofu tamit maanaam bu fa nekkee nga julli fa dara nekkul fa xataa ba ñuy dugg sax moom bu fa sobe nekkut kenn la nga julli ca naka noonu maanaam ay xarmeel muy bàmmeel yi armeel yi kooku tamit daal bañ faa gën a moo gën donte lee xam na ci borom xam yi wax ne boo fa jullee donte place ba amut sobe ba tey tamit donte le bàmmeelu xéeféer yi la sax maanaam nga julli fa terewut julli ga moom wér na bu la wóoree ne place moom sobe nekkut fa su ko defee nag yi nga xam ne moom la ñu tuddee xamaam ñu nekk ci néewi réewi naar yi ñoo koy xam nga xam ne tey dañ fay dem di sangu dañuy am ndox moo xam ne day sedd am ndox moo xam ne day xaw a nugg am ndox moo xam ne day xaw a tàng am ñoo xam ne dañ fay dem ñi leen di sang tabaarakallaahu ñoom tamit ndox foofa tamit ñaareel place sobe lay doon dañuy bañ maanaam nit di fa dem mos naa cee dajeeg benn waay Maroc mu ne ma man foofa laa demoon ma ne ko ñaata nga fay mu ne ma ba ma fa demoon ñi sang ma fay na ñetti junne ku ndox mi boo ci sangoon danga nga set di mu ne ma sango mi du benn tabarkàlla bu ko defee kon place yooyu ñooñ di fa dajee ñi def loola yooyu tamit daal dañuy bañ ko fay sangu dañuy bañ ko fa julli bépp place daal ci gàttal boo xam ne wóolu nga fa ne sobee nga fa rek boo fa jullee amoo amoo julli fépp foo xam ne nag yaakaar nga ne sobe amut fa wala nga wóolu ne sobe amut fa boo fa amoo fa julli fooy sikk saako sobe tamit nga jël sa jaada bu lal bu dëgër wala séer bu tal soo ko lalee ca kawam taxaw ca boo ci julli tamit xam nga julli ndax su boobaa tamit talaayu sér ba wala sajada ba wala basan ba moom mooy muur sobe sa kon nag place yooyu daal mooy yenn yi ma liim yoo xam ne dañuy bañ bi maanaam nit ña julli caag ya ci xaju léegi nag mi ngi jàngale sartay julli sartay julli nag moom lay bëgg a wax si nii faslun li day teqale wax fii suróoti salaati ci sartay julli sartay julli ñaari xaaj la su ko defee dafa ci am lu ñuy tuddee suróotu sixa am lu ñuy tuddee suróotul wujjóob suratul wujjóobi bi maanaa juróom la mooy yoo xam ne feeg dajeexut ci yow julli warut la julli wérut la boo dajee ci yow nag la la julli door di war dool di la wér bi ki njëkk mooy d'abord bala ngay julli na fekk nga nekk jullit tuub dugg ci lislaam tudd baatu seede bi seede kenn ak yàlla ki seede yonantu ak yonantu bi waaye ku waxagut loola julli warut ko julli tamit wérut ko ànd ak loolu nag sàkku nañ ko ci moom moo waral bu ñu ko sàkkootu woon ci moom duñ ko ci mbugal moo waral bu ëllëgee ñi nga xam ne daanoon julli buñ leen dugalee safara yàlla dana leen laaj ne maa salakakum fi saqara luñu ci luñ cey teg ñu ne xaaloo lam nakku minal musallin liñ ko sàkku ci ñoom a tax ñi leen cay mbugal waaye dama bëgg a wax ne ku tuubagul daal amaguloo pas-pas kon su boobaa julli warul la wérul la ñaareel ba mooy bulooxu bala lay julli war day fekk nga mësoor boo dee jigéen nga gis baaxu jigéen boo dee góor nga gis ko wala nga am 18 ans am karawoon kawaru naq wala poqtaan waaye yooyu yëpp ci mandargaay masoor boo ki gisagut benn julli warut la waaye wér na la nag boo ko defee dañ la ci bindal yoon moo waral yonentu bi ne ku ci am doom boo xamee juróom at na ko sant mu julli su bañee bàyyi ko boo xamee fukki at nga ne ko na su bañee mu ne del dóor bat bu seen ngay dóor waaye dóor ya nag bu mu nàccal bu mu damm tamit yax boo ca nekkee rek balaa am fukki at ak juróom-ñett julli sax ca xel ma ba buñ noddee mu ne la papa sata la gaa ngi ba ca tegu xel dof moom julli warut ko wérut ko fekk ma ngi tàkkalikoom xelam ndax julli ci xel lañ ko teg moo waral loo feebar feebar bañ opéré la nga nekk ci lalu hôpital bi mais yaa ngi ànd ak sa xel donte le mënuloo dara da nga julli waaye boo donte sa bët yi ngay jullee sax wala nga jullee sa xel mi moom ngay def mën ngaa jullee sa xel mi wane ne yéene naa di maanaam jàng naa kab kabar naa takbiratul ihram jàng naa fatiha saar wa man pare na jàng naa saar rukkoo naa sujjóot naa fekk loolu lépp sa xel mee koy def waaye fekk sax sa koo wax kon daal julli du la wàcc mukk feeg yaa ngi ànd ak sa xel waaye nag bu fa xel nekkatul rek moom julli wàcc na la ba ca tegu tamit mooy irtifaau damil xaydi wa nifaasi koo xam ne dafa yore jëreet dereetu reegal wala mu yore dereetu gësin kooka julli warut ko wérut ko moo waral diir ba yépp santuñ ko mu julli bu sobee wala mu xiir ndax yàlla kenn du ko jaamu ci xiir duñ ko jaamu ci xol ci xam-xam lañ koy jaamu su ko defee nag kon boo fa jullee tamit amoo ca benn yool da ngay sonal sa bopp rek ba ca tegu tamit du xoolul waxti loo mën a mën a julli nag da ngay xaar ba waxtu wi jot waaye heure bii kenn du fi toog na may julli timis ndax jotagut heure bii kenn du toog na may julli tàkkusaan ndax jotagut kon nag bala lay julli war na fekk waxtu wi jot ba ca tegu nag euh, euh, ibnu ayad xaadi ayad moo ko ca yokk moom la wax ne mooy buluuqu daawati nabi yi mooy nga yëg ne yónni nañu yonantu bi yonantu ak yonantu bi xeg si fi nga nekk daal xam naa loolu ma wax ne xeggut ci ñëpp waaye néew nañu xegg foo dem rek da nga yëg ne yoon nañu yonent bi moom kay nangul ko ak ñàkk ko nangu moo ca nekk su ko defee na kon juróomi euh, yooyu charte yooyu bu ñu dëppoo ci yow daal euh, bu mooy tax julli war la wér la waaye bu dàqoo ci yow julli warul la wérul la léegi nag moom dafa bëgg a wax rek moo tax moom indiwut loolu dafa bëgg a andi euh, surootu yi nga xam ne mooy surootu sixa yi yi nga xam ne buñ ñu dëppoo ci yow julli door a wér moom nag lay wax si nii moo tax mu ne wa surootu salaati sartaay julli bi ci njëkk taxaaratul xadasi mooy laab ci xadas jàngoon nañ ko wa taxaaratul xabasi ak laab ci sa xabas nga fexe ba laab ci xadas ak xabas yépp minal badani ci sa yaram wa saw bi ak yére wal makaaneeg sa barab yii yépp bu dajee ci yow ci la lay ci la julli gi door a wér waaye koo xam ne yaa ngi julli takk sobe moo xam bi maanaam wala nga julli baxi taxaaratul xadas wala nga baxi xabas taxam nga kartan fàttaliku loo ko mën a dindee wala sa yaram wi wala sa yére yi wala sa place bi nga julee li lay laal kooku moom da ngay sonn waaye taxul nga am julli moo tax ba ca tegu wa saturul awrati sutural awra moom tamit ca ca sarta yàlla bala ngay julli na fekk sa awra lépp nga nëbb ko dana la wax lan mooy awraay góor ak jigéen wastiqbaalul xiblati ak jublu penku booy julli nag penku ngay mën a jublu mooy maanaam kaaba ga mooy jubluwaay ba rek bu ko defee nag yi da ko lim moom ci am nañu ne bokkul ci mooy watarkul kalaami bàyyi wax kuy julli doo wax ci njëlbeenu lislaam nit ñi mën na daanañ julli di wax dara newut ci woon waaye nag mu jigi nag ba aaya bi wàccee mooy waquumu lillaahi qaanitiina ci lañ ci la nag déggee ne daal xunóot nag mooy jaamu yàlla goo xamut wax moo waral nag booba nag la la julli di waxati xaraam moo waral kuy julleeti rek amalutoo droit wax ndax xam nga loo wax koo xam ne fi nga kàbbaaree ba fi ngay sëlmalee doo noppalu kay xam nga loo wax boo seetee fi euh, fi nga kàbbaaree ba fi ngay sëlmalee sa làmmeñ du nopp lu dul wenn yoon wenn yoon da lay noppalu wenn yoon moom mooy lan mooy fi nga xamee ñaari rakkaa war a jug indi li des foofu moom sa làmmeñ dana noppalu ngay bàyyi ba taxaw taxaw carrément door a wax allahu akbar moo waral koo gis mu xam ñaari rakkaa war a jug indi li des rek ba muy jug mu ne allahu akbar rek déggul fiq waaye ku dégg fiq piir bu xamee ñaari rakkaa day noppi gë toppi toog jug ba jug ba jug taxaw ba dara desatut ci moom ba mu taxaw carrément door a wax nag allahu akbar su fekkee nag da nga am ilimaan mu jiite la moom sax doo jugagum yow da ngay bàyyi ba imaam ja jug ba taxaw ba wax allahu akbar ba pare ña ca gannaawam nag door a jug ñoom buñ jugee ba pare door a wax allahu akbar foofu rek la làmmeñ di noppaloo ci julli li ko mooy fi nga kabaaree xarmal ba fi nga sëlmalee sa làmmeñ noppaluwut yaa kabaaroon xarmal dafa jeex rek nga jàng fatiha fatiha jeex rek nga jàng maanaam saar saar jeex rek nga rug koo nekk ci sabbal ya sabbal ya jeex rek nga siggi ne allahu akbar nga commencé wax sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu su ko defee léegi jàllal bi ko su demaat rek waxaat allahu akbar dem sujjooti da nga caa bàyyeekoo rek nekk ca maanaam ca sabbal ya noonu kon gis nga ko làmmiñ daal du nopp lu mukk ci julli lu dul nga xam ñaari rakkaxa war a jug indi li des foofu moom da ngay noppi ba taxaw doo a wax allahu akbar moo tax mu ne kon wattarkul kalaami bayi wax moo tax nag kon jullee ngoog boo waree bul wax dara jërul ngay nekk di wax moo taxoon yonantu bi daana julli saxaaba ya ñëw fekk ko ci julli ga di ko nuyu ne ko assalaamu alayka ya rasulallah mu ne wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu fekk ma ngi julli ga ci njëlbeenu lislaam loolu moo xewoon waaye ba mu gàddaayee jëm Madina gaa yi bàyyi ko Éthiopie ñëw fekk ko fa fekk ko muy julli ñu ne ko assalaamu alayka ya rasulallah faalewut leen ah ñi laaj ko ko nag ne ko waa lu tax ñu la daan nuyu ci julli ngay fay tey ñi nuyu la fayuloo mu ne inna fi salaatin la suxlan xadis boobu bu xaar yu moo ko solo ku xas nekk ci julli xam nga soxla xam nga loo mën a xam nga looy war a waxati lu dul leneen ngay leneen looy war a waxati mu ngoog kon mu ngoog ba ca tegu mooy kon wa tarkul afaali bayi jëf kasirati jëf ju bëri jëf ju bëri nag benn mu bokk ca julli ga bu fekkee jëf ju bëri dafa bokk ca julli ga bu bëree bu xëpp yàqu na kon mu ngi mel tey julleeg suba ñaari rakkaa la soo jëfee ba dolli ca yeneen ñaar muy ñeent jëf ja bëri na tusubaar ñeenti rakkaa la boo ci dollee jëf ju mel ni julli ga muy juróom ñetti rakkaa julli ga yàqu na ndax julli moom ku ca dolli kemam julli ga yàqu na jëf ji nga xam ne nag moom bokkut ci julli waaye bu bëree la koy door a yàq mooy demee ni sakkaa la wadd la nga koy for soo ko defee ay yoon da yàq julli ga ngay xasanu lu bëri bokkut ci julli yaa ngi njoof sa sikkiñ bokkut ci julli yaa ngi kott say baaraam bokkut ci julli yaa ngi roflante say baaraam bokkut ci julli yooyu yëpp nag bu bëree dafay yàq julli ga waaye bu néewee yàqu julli ga lu mel ni benn yoon nga ko def mbaa ñaari yoon kooku moom yàqu julli ga waaye bëri rek julli ga yàqu na bëri nag mooy nga di ko def ba ku la gis mel ni nekkoo ki julli rek loolu daal mooy julli ga moom moom wax ñoo xam wax tamit bu bëree rek day yàqu julli nag dafa wuteeg jëf wax ji su fekkee ne ju bokkul julli gi la nga jàllar bi ku wax ko te fekk yaa ko tey julli ga yàqu na julli ba ci kanam nga ne mane julli ga yàqu na parce que yaa ko tey fekkee yaa ko tey boo ko tayut nag dangaa ngaa juum su boobaa da ngay bàyyi ba julli ga jeex nga sujjóot baax de salaam xam ne da ngay yokk su fekkee ne da ngaa wax wax joo xam ne juy xéwénal julli gi la nu mel ni imaam di la doon jiite tusubaar commencé biral ca kaw nga sàbbaal xamu ko nga ne ko ci tusubaar lañ nekk ah kooku de moom yàqul julli ga wala tey bu mel ni imaam sëlmal jàpp na julli gi jeex na gestoo laajte ñu ne ko des na kooku de dara nekkul ca kooku de moom yàqu waaye nag na fekk mu bu mu bëri bu mu paase juróomi baat daloon na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam muy jiite nit ña tusubaar mbaa tàkkusaan abi hurayra moo nettali xadis bi mais dafa sikk ci tusubaar la mbaa tàkkusaan la mu ne nag yonantu bi xam ñaari rakka rek sëlmal zul ya day ni laaj ko ne ko dañoo wàññi julleem wala yow dangaa juum yonantu bi ne ko dara xamut ci juumuma wàññiwuma julli wàññiwuñ julli daal di jug kabaar jàllar bi ko indi yeneen ñaari rakka ba mu pare mu door a sëlmal baada salaam mu sujjóot baada salaam ndax di yokku na sëlmal gim def te julli gi jeexagul moo taxoon moo tax yonantu bi juróomi yoon la ma sa jamaat ci julli boobu benn la ci juróomi yoon yim jamaat bu ñu yeggee ci baabu sëx bi danañ leen wax juróomi yoon yi yonantu bi mu sa jamaat ci julli waaye yooyu yëpp li ko waral mooy jàngalee taxoon moo tax mu ne ko wàññiwuñ julli te maanaam euh, maanaam fàttiwuma mu ne ko ak qusirati salaatu am na siita mu ne ko kilaahuma lam yakun dara xamu ci moo tax nag ñu ne bëgguñ mu passé juróomi baat bu passé juróomi baat rek day yàqu waaye bu la imaam laajee nga nekk fa fasaha di waaw julli gi mën naa matul julli gi mat na rek la imaam laaj waaju fasaha di nekk fa ne ko imaam kay suñ julleek tay gi kay xam naa ne moom dafa mel ni de des na ñaari rakka bëri na yàqu na waaye mën naa matut des na ñaar ngeen jug rek indi ko su ngeen paree su ngeen baax de salaam kon loolu wax juy xéwénal julli ga la waaye bu fasaxadee ba yàgg day yàqu julli ga moo tax mu ne kon wa tarkul kalaami bayi wax wa tarkul afaali bayi jëf kasirati jëf joo xam ne ju bëri la bu bëree rek dafa yàq julli waxoon na la awra nag ne sa la bokk suturaal awra léegi nag luy awra mu ne wa awratu rajuli awraay góor maa bay na surrati mooy la nekk ci diggante jumbax ba ila rukkubati ba ca bët woom ya góor moom awraam bëriwut li ko dal ci jumbaxam daal ba ci ay bët wóota woomamam kanam ak gannaaw su ko nëbbee ci julli rek su jullee wér na julli ga baax na su ko defee kon nag awraay góor a nga moom bëriwut jigéen nag mooy problème buy jigéen mu ne wal mar atu jigéen kulluha léppam awratun awra la jigéen moom léppam awra la faw mu ne maa adal wajha lu dul xar-xaram ba wal kaffayni ak ñaari ténq ya lu dul xar-xaramam ba ak ñaari ténqam ya buy julli rek war na koo nëbbu kon déggee ko ci war naa nëbbu maanaam euh, maanaam peti loxo ya buy julli na nëbbu bi maanaa ceti kawar ga buy julli na nëbbu maanaam doq ga xattaa gis nga ndëggoom ya biti ndëggu la sax ca kaw noonu dafa ko war a nëbbu waaye xam nga tabaarkàlla suñu jigéen ñi tabaarkàlla koo xam ne yaa ngay julli lépp ngay feeñ yeel yaa ngi ci biti moo tax tabaarkàlla yonentu daana wax ne kenn ci yéen dana julli ba dee fekk xamul génn julli ku yàlla nangu loolu nag yàlla bu ci yàlla nattoo suñu jigéen yàlla bu ci yàlla nattu mi suñu góor ñi yàlla na yàlla nangul ñëpp ci nim toll moo tax mu ne kon nag jigéen léppam awral na koy bàyyi xel même jigéen googu bu nekkut sax ci julli dafa war a nëbb awraam war na buy génn wala maanaam koju koo xam ne du xarmanteem ñëw na raax ko léppam la war a nëbb ba mooy xar-xaramam ak maanaam ceti ay ténkam te nag bu koy nëbbu ci ñetti ñetti façon yëre yi moo ko mën nëbb nëb yëre ba mu koy nëbbee na tal ba bu mu yaraax boo xoolee bul gis na yaatu ñetteel ba tamit na nekk lu jot koo daayal jigéen ñett lañ ko mooy jot yaatu tal waaye bañ nañ ci yaraax bañ nañ ci maanaam xat bañ nañ ci tamit maanaam gàtt ñett yi boo xamee ci ci jigéen rek bon na ci moom feeg ba mu koy summee malaaka yi ñu ngi koy rëbbu ndeem dafa génn ak moom kon nag jigéen a ngoog lépp am xawra la wattu ko rawu def na sib asalaatu julli fi sarawili ci tubay mooy pantalon illa isa kaana ba nekk na fawqaha ca kaw pantalon ba soy un dara ndax ñaareel pantalon ñaara man a am moom pantalon bi rek boo ko julee moom kenn yit ngay góor sib nañ ko buy jigéen moom julli nga yàqu na ndax li ci def yëpp nëbbuwul waaye buy góor moom mu fexe ba xëcc pantalon ba ba mu nëbbu jumbax bi su jullee moom julli ga wér na waaye nag sib nañ ko ndax pantalon manta manta manta dàquwu ci ñaar yi benn mu tàng mu mu mu tal xaw a dang li gambien yi wax xat ba mel ni jiin yi nga xam ne boo ko solee rek mu ngi markel sa awra boo jullee moom nag ca noona dañ koy sib wala mu nekk loo xam ne dëgg la yaatu na waaye dafa yaraax soo ko xoolee rek danga nga su boobaa nag bu dàquwanteeg ci ñaar yi sibb ga day dàqu mooy bi maanaa xatut te bi maanaa jàllar bi ko na tamit maanaam eh, yaraaxut ba boo xoolee gis waaye ñaar yi bu ci xam rek nga julleeg moom kenn rek dañ koy sib moo war a daal di gën a dal xel boo solee pantalon jàllal bi ko jël dara teg ca kenn gisatu dara boo jëlee ab xaftaan teg ko ca kenn gisatu dara kon nag yooyu moo tax mu ne wattu ko raw sib nañ salaatu julli fi sarawili ci pantalon illa isa kandre ba nekk na fawqaa ca kawam say an dara say dara léegi nag mi ngi wax ci buntab sobe wamanta najjasa képp koo xam ne sobehu na sawbahoo yéreem bi mu sol walam yejit ta amut saw ban yére xayruhoo budut moom benn yére rek la xam te yére bi xam na sobe du ko teree julli de walam yejit ta amut maa an ndox yaxsiluhoo mu muy fóotee yére boobu mu xam benn la moom kenn na sobe na te xamul ndox mu ko fóotee muy ñaari masala aw lam yakun wala nekkut sax indahoo fa moom maa yelbasu lu muy sol donte le ak terax la xataa yaxsiloo ba mu mën a fóot yére ba ah waxaafata ragal na xurujal waxtu génn waxtu wa sax bu ko nekkoon di ko fóot kon sallaa na julli bi najaasati yi ci sobeewu yéreem googu nit a ngi nii benn yére rek la xam moom kenn la am amut maanaam ndox mu ko fóotee na dem julli ji ak yére ba balaa waxtu waa jeex wala bi maanaa am na benn yére am na ndox mu ko fóotee waaye bu ko summee di ko fóot amut lu muy sol su boobaa tamit na dem julli jéeg moom noona balaa waxtu waa jeex naka noonu euh, su fekkee tamit maanaam amut bu mu mën a sol fekk ba mu koy fóotee am na ko waaye ragal na ne bala ko faa nekk di fóot sax waxtu waa passé kon ña wax ne dab waxtu moo gën dab laab na dem julli ji balaa waxtu waa passé ci ñetti masala yooyu lii nag boo ko déggee ngay wax ne ah xanaa lii mustaxam yàlla daf ñoo defal xéewal de yàlla dañoo may ay wërsëg te ñun xamuñu ko ñu seen maam ña gudd fan daanañ fekk dëkkab lëmm benn yére lañ daan am looloo waraloon sax ñi daan xeex diine ci tefesu géej gi lañ daan jaar di sànni ña fa nekk ay yére di leen xëcc ci seen diine ji yëre dafa jafe woon de moo waral ñu bari rek dañ daan jël ci maanaam euh, kii rek xotti ko rek sol ko maanaam jël ci euh, xob yi laxasaayoo ko moo waral danaay wax ne ñetti xéewal ku ko yàlla defal ngay jàmbatooti gorewuloo ñetti xéewal mooy xéewalu kan si ban ku yàlla may kan may la ban si may la wan si foo toll war ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin luy kan si kan si mooy tey li ëpp ci ñun boroom kër yi ku waaxu dem sa kër wax sa jabar ne ko may ma ndox ma sangu tànkal ma ndox mu ma sangu rek yem ci wala nga ne may ma ndox ma naan rek yam ci jabar na taxaw ne la nijaay kan si kan si jabar yi nga muy tekki ne joo góor ak benn jabar waaye góor bu nekkut góor ak benn jabar doot góor ak seen si jabar war na sant yàlla ah même boo ragalee ba nekk góor ak benn jabar mais yàlla jox na la xéewal ga doom wax la ko doom taxaw ne la nijaay kan si papa kon kan si maanaam doom ne la papa kan nga yónni ki ñun muy tekki ne amoo jenn doom waaw ko amul jenn doom amul benn jabar wala benn jabar la am mais amul benn doom kooku sant yàlla la parce que am na yonantu yu dund ba génn àdduna ak i ay wëlli amul doom waxuma la soxna yonentu yàlla yaxya li muy foor for amul soxna amul doom yonentu yàlla isa li muy for for soxna amul doom zakariya fi mu ñaanee yàlla doom ba fi ko yàlla mayee diggante distance u ñaan nga fanweeri xat la fi mu ne rabbi habli min la ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub ba yàlla ne ko inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yaxya diggante bi fanweeri xat la ibrahima ba muy gis ab taawam am na téeméeri xat yu manqué benn yow nag amoo juróom fukki xat xamagoo juróom benn fukki xat taxaw sa buntu kër ne may leen ma ndox ma sangu mbaa naan jabar taxaw ne la nijaay kan boo ragalee doom taxaw ne la papa kan loolu du xéewal nga sangu ba pare wax sa soxna si ne ko indil ma yëre bu ma sol rek yem ci day taxaw ne la nijaay ban si yére yi mbasee beem tergaal beem xaftaan beem daraa ji muy tekki ne xamoo benn yëre nga taxaw su fekkee sa àll ba nga dëkk ne ko waaw takkal ma damaa bëgg dem ci luma ba wala ca gàmmu ga mu taxaw ne la papa wan ban fas laa lay takkal xëcci meem ngëlëmu meem mbongu meem wala peeru nag bi lay takk kon dama ne ku am kan si am ban si am wan si toog di tooti dëgg dëgg fu ñu toll nañuy sant yàlla kon nag gis nga lax Laxdari li mu wax rek dafa mos a xam ku toog amuloo lu dul benn yëre yëre ba am sobe amoon ndox moo ko fóotee wala am nga ndox moo ko fóotee mais soo ko fóotee amuloo bi maanaa nooy def bi maanaam ba summee ko looy sol mu ne demal nga julli balaa waxtu waa kon nag loolu dafa xam moo tax mu wax ko wala yexilu du dagan taxiru salaati yéex a julli li adami taharati ngir ñàkk laa laa bu ma rek du ma julli moom daganut loo tilim tilim yaa nga sobe sa yaram wi maa nga yore sobe sa sa sa jëmm ji wala nga yore sa yére bi wala lu mun di doon demal nga julli ci julli moom sobe du tax maanaam ñi bàyyi ko kon julli gis nga ko wéradi du tax ñi bàyyi ko fenn ñi nga ànd ak suñu xel ñàkk yére du tax ñi bàyyi ko sobe ak yaram du tax ñi bàyyi ko moo tax mu ne waman faxala ku def zalika loolu faqad asa mooy na rabbuhu boromam képp koo xam ne ñàkk laab moo taree nga julli rek kooku moom maanaam xam nga bàkkaar kon léeg nga gis ñu mécaniciens yore seen tën ya ne man de damaa bëgg a bàyyi ba yegg rek fay waxtu yëpp te mun naa am sax tën yooyu huile bi rek moo ko taqal mais laab na kon war na soo mënta indi yëre boo xam ne waxtu jot nga summeeku solu julli waaye waaye sa tën yi booba nga fexe muy laab rek bu laabee waxtu jot nga julli même su fekkee dafa laabut te amuloo beneen boo mën a sumi tamit nga nga julleeg tëri ba rek waaye kenn du jël ay waxtu di ko dagale rek kon nag loolu ñu bari ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax wa man lam yajid ku amul nag maa yasturu lu muy suturaalee bii ci awrata wa awraam moom sax farul am yëre far ñu nekk ko naa kay koog du julli mu ne ah kay sallaa na julli uriyaa nan ci rafle yaa ngi ni amuloo far benn yëre àllab kese nga def kooku moom bu waxtu julli jotee sa néeg bu la fekkee ci àll bi demal ci gannaaw benn ron garab bu ko defee nga taxaw julli def lépp da nga kàbbaar danga nga rukkoo da nga sujjóot fekkee kenn nga su fekkee ne nag ñi rafle dañoo nekk di mbooloo bu ñuy mbooloo ñaara man a xam benn muy guddi mbaa muy bëccëg buy guddi kay te lëndëm na fakkal mastoor yi ne la Cheikh Khalil wax nañ jël ilimaan ja mu ne ca kanam ñoom nga nekk ca gannaaw mu jàng fatiha ku saar rukkoo sujjóot comme julli yëpp ndax kenn gisatut kenn su fekkee ne nag guddi la waaye dafa nekk guddi goo xam ne weer wa dafa neex te su ma waxee loolu rek dugal na bëccëg su boobaa nag ñu ne kon nañu teqalikoo kenn ku ci nekk dugg sa gannaaw ruq nga julli xam ne kenn du gis sa awraay morom ñu ne su fekkee teqalikoo mënta ne ndax dañoo ragal ne bu ñu teqalikoo rek ay agressé mën nañu leen faa fekk agressé leen wala ay ndeg ment fekk leen fa lor leen ñoo xam daal lu tax ba mënuñoo teqalikoo su boobaa nag dañuy julli julli mbooloo nag ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax ñu ne moom nañu taxaw julli suñu taxaw nag imaam ci digg ba lay nekk du dem ca kanam ñëpp ci dëppoo imaam jana bu nekkee ci digg ba ñoom ñëpp bu ñu julli dañuy dañuy gëmmu kenn du xool ku xool sa awraay moroom la sa julli yàqu na su ko defee nag ñëpp ay gëmmu ñeen na ne déedéet dañuy toog bu ñu toog nag su ko defee euh, rukkoo yaak sujjóot yi ñu koy junj ca toogaay ba su ko defee sujjóot ya gën a jege maanaam suuf rukkoo ya kon de gis nga yàlla ku fonk julli la xam nga sobee mën a jëmal julli ji aw ma yére mu ne demal julli ji damaa feebar mais maa ngi sama xel mu ne demal julli ji damaa am problème mu ne demal julli ji julli kon xattaa gis nga yonantu bi dafa daan nekk sax ci toolu xare yi di julli léegi-léeg sax nga bëgg a jam ab na namu ci mu ci abru ko mbaa su jot kon julli kenn du ko caaxaanee yow nag nga wéer fii lekk ceeb tabarkalla naan sa boisson bi naan ndox mu sedd raay sa kollu sant yàlla te julli woo kooku sa sant yàlla nga demut fenn moo tax kon nag mu ne euh, waman lam si jit ku amut maa yasturu lu muy suturaale bii ci ma awratu awram salla na julli uryaanan ci rafle bana wax ja wa man axtaa ku dëddu al qiblata qibla aada na baa mu fil waxtu ci waxtu wi képp koo xamee da ngaa julli mooy qibla qibla baa ngi nii nga julli maanaam mooy ko ñu ne ah yow kat fi nga julli du fii su boobaa maanaam da ngay baamuwaat julli ga ci waxtu wa bu waxtu wa passé dootuloo ko baamooti bu waxtu wa passé nag moom jeex na dootoo ko baamooti bu bu bu passé wul nag maanaam nga baamu ko bu dee ndakaaru gi nag boo bëggee li gën a dal xel koo seeti rek laaj ko fu penku ba jublu ndax moom fu naqaree xam penku la moo tax kon boo ki ñëwee rek julli ci ba pare borom kër ga ni la ñu ah yow fi nga julli du penku bi di demal nga julli jiwaat su fekkee nag waxtu wa na jeex na dootoo ko baamooti su ko defee nag mu ne wa kullu iaadatin gépp ak baamu fil waxtu ci waxtu foo ko dégg fa hiya moom fadlatun ngëneel la loo dégg ñu ne la su la dalee rek demal nga baamu ji ca waxtu wa tase lañ ko tënk waxuñ baamu abadan mais baamu waxtu lañ wax foo ko dégg rek kooku ngëneel la waaw baamu ba loolu ngëneel la xibla nag dafa bëri façon dafa am loo xam ne lu ñu tuddee xiblatul muayana kooku mooy ku dëkk Màkka te amoo benn nganta booy jublu ca Kaaba ga ngay jàkkaarloog moom nii su boobaa nag boo jàkkaarloo Kaaba gi côté boo ko jubloo baax na moo tax nga gis ñi nekk ca kanam ñi nekk gannaaw ñi wër ko kooku mooy xiblatul muayana xibla yëpp boobaa ci gën a wér moo ci gën a wóor léegi nag beneen xibla bi am xiblatul mihrab yow daal xamoo xibla waaye fekk nga ñu ne la jàkka ji wala jumaa ji mihrab baa ngi nii nii la jàkka ji jublu rek nga julli yow dàkk ca wala xam nga xam-xam sax mujtahin nga waaye xibla yooya saxaaba yi ñoo ko fira doon mbaa yonantu bi loolu nag mënoo xam xam-xam bu raw leen soo ñëwee fañ wax ne foofa la rek foofa ngay jublu mel ni xibla ya nekk misra Égypte wala maanaam xibla bi yonantu yàlla Muhammad ci madinatul munawara wala bi maanaam ba nekk iraq ak yooyu soo ñëwee moom da ngay laajte rek nu jumaa ja jublu ñu ne la ngi nii nga jublu jublu ca kooku mooy maanaam Euh, wa wàllu nga xam ne mihraab ngay def am nag lu tuddee maanaam xibla goo xam ne xibla su taxyir la day dal léeg-léeg nit dem ba ci yoon rek nga gëlëm xamoo fu penku bi jublu xamoo ban la ci su ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax ñeen ñu nañ mën ngaa tànn rek côté boo ci jublu rek julli baax na nga julli wenn yoon ñeen ngi ne déedéet li gën a limtu daal jullil jublu nii julli jublu nii ba ñeenti côté julli jublu ko boobaa moom benn moo ciy penku moo gën a ñun moo gën a limtu am na nag loo xam ne xiblatul iltiham la tanjamal nekk ci toolu xare su boobaa nag moom su boobaa maanaam xamul jublu penku noo man rek yaa ngi xeex ak xéeféer yi noo jub noo mën a jublu rek baax na su ko defee noonu ngeen di jullee waaye du ngeen toog naan dañuy xeex dañuy bàyyi ba waxtu wi passé ñu door di julli déedéet dañuy jull dañuy julli xaale ca biir xeex ba su ko defee nañ mënee rek la ñuy jullee ca biir xeex ba noona am nag xibla boo xam ne ku dal ku nekk ci gaal lay doon da dugg woon ci gaal wala ci bato yi jëm maanaam ci Espagne wala yeneen réew du la su boobaa laajteel fu penku bi jublu bu ñu la mi ngi nii nga mën a taxaw taxawal nga julli loolu la yonent bi waxoon sahaaba yi ba ko laajoon ne ko waaw su fekkee dama julli ci gaal mu ne ko na nga julli sul salli qaa'iman illa an taxaafal xarqa mu ne su boobaa boo julli na nga taxaw dul nga ragal lab soo ragalee lab nag toogal nga julli di junjiiru koo yaag su joon nga toogaay ba su boobaa nag bu gaal nga juuyee rek da ngay juuy ànd ak xibla ba fekk mi ngi jàppandu waaw moom da ngay da ngay wëndeelu ànd ak moom beneen bi nag mooy xiblaay daaba da nga waroon maanaam ci kaw aw fas wala bax la war a xuus am ndox te nga yëg ne bala ma koo traversé wax dëgg yàlla muxtaar mi passé te yëg naa ne su ma ko wàccee mën naa lab ci biir ndox mi wala sax ndox nekkut fi mais ay àll bi dafa bëri bukki su ma wàccee rek bukki yi la mën nañ maa reeree te waxtu waa ngi fi bala ma ko bala ma fee bàyyee ko waxtu yi passé may na la nga julli ca kaw daaba ga su boobaa nag li gën nga jubale ko penku soo ko mënee soo ko mënut nga julli ni man rek bu fekkee nag moom naafila la mën nga koo defee sa kaw daxa ba moom nu mu jublu baax na bu jublu penku sax baax na ibtidaa am yonentu bi witar na ci kaw daxa ba booba booba sax ba mu koy def jublu loolu kon penku kon nag loolu tamit ci xibla yi xibla yi lu bari la kon gis nga ko de julli dafa nekk loo xam ne lu foor la moo tax sax boroom xam-xam dem nañ ba ne xanaa julli kay dana wàcc ki nga xam ne bukki moo ko dàqe ci misaal mu daw yéeg ca kaw garab timis fekk ko fa yàlla dogal xam naa ku bukki dàqee ci kaw garab ba ñu tongal la moom xam naa fajar sax fa lay fekk boo ñu ne kon nag ñaari waxtu yooyu fekk ko fa muy timis ak gexe ga xam nañu wax ne waxtu woowa du ko fay Maalik ne kon daal wax dëgg yàlla du julli du fay ndax kon moo ngi nii amul ndox mum jàppee jàllar bi ko amul suusum tiimee Maalik mu ne kon du du fay comme ba mu fay yéeg xamut ak njàpp te amul suusum tiim du julli du fay loolu la Maalik wax waaye nag ibnu qaasum ne déeréet na julli ni manee foofa donte le xamul njàpp xamul tiim su wàccee fay su ko defee nag asbax moom dafa ne na fay bu mu julli na bàyyi ba wàcc fay asbax ne moom na julli na manee foofu bu paree du fay kon ñeenti wax la ci borom xam-xam yi wax kon gis nga ko loolu day tekki ne julli moom du wàcc kenn feeg yaa ngi ci loolu la nga xam ne yaa ngi ànd ak sa xel ci loolu Malik nag moom boo déggee mu ne moom du julli du fay mi ngi ko sukkandiku ci hadis bi yonentu bi wax ne laa yaqbalullaahu salaata ahadikum isa ahdasa xataa yatawadda a mu ne yàlla kat du nangu jullee kenn ci yéen fekkee ma nga toj le fekk maanaam jàpp tiimut mu ne comme nag ma nga ca kaw garab ga amul suuf suñ tiimee amul ndox moom jàppee ba waxtu wee faat ko fa Maalik ne ne kon du julli du fay léegi nag ñeen ibnu